ñu ngi woon ba léegi ci umratul Hudaybiya taxawoon ci juróom benneelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam min makkata ilal madina ñu ngi yemoon nag fi nga xam ne ci la waa Quraysh di yónnee seen émissaires yi ngir ñu dem daldi fekk yonent bi aleyhi salaatu fi mu daldi Xudaybiya ci sudu Makka ci suuf noonale ca biti Makka ngir dem xool déglu ko ana lan moo ko tax a jóg gisoon nañ ne ñi njëkkoon a ñëw ci riwaaye imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi moo doon Budayl ibn Warqaa alxuzaayu radiya euh, moom mujj na tuub nag dina tuub moom waaye paa léegi moo taxoon ma ne dina ñëw ci nettaleem ci ubbi makka mook abu sufiyaan ibn harb moom budayl ibn warqa kon ak waa xuzaa ci ay góor yu ànd ak ay xuzaa moom ci waa xuzaa la bokkoon ñooñu njëkk a ñëw gisanteek alayhi salaatu wassalaam mu daldi leen wax lim leen di wax ne leen xare taxu koo jóg waaye dafa ñëw ngir màggal si li nga xam ne mooy néeg bi mooy dafa ñëw ngir ziyaar si néeg bi ñoom ñu daldi dem wax waa Quraysh waa Quraysh daldi mer ci ñoom waa Xuzaa fattahamuhum wa jabbahuhum ñu daldi leen tuumaal daldi leen wax lu leen naqari ba léegi ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi mu ne ginnaaw kooku waa quraysh daldi yónni mikraz ibn hafs bi mu demee moom it yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax leen comme li mu wax budayl ibn warqa bi mu dellusee rendre compte waa quraysh waa quraysh daldi yónni sangu ahaabish yi di alxulays ibn alqama wala alxulays ibn zabbaan moom jotula ak si sax naka la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seen ko di ñëw mu wax jullit ñi aywa mettre leen en avance mu ñu gis ba mu mën a gis li nga xam ne mooy hëdd yu ñu fi indi xar yeeg yooyu ak liñ leen takkal ñu xam ne lool ci kaaba gi la jëm ba mu ko gisee la dellu ci saase ndax moom min qawmin yata'allahoon kama qaala alayhi salaatu wassalaam dafa bokkoon ci nit ñi nga xam ne ñoom c'était des religieux ñu bëggoon yëfu màggal kaaba gi ak seen wàllu yàlla yooyu la woon moo tax biñ ko wanee lool moom agsiwul sax mu daldi dëpp ci saase ngir ah, dem wax waa Quraysh loolu le ne ko ñii nii dañoo ñëw ngir li nga xamante ne mooy umra am na ci riwaaya boo xam ne imaam alxaakim raxmatullaahi alayhi moom moo ko soloowee ci seydina Urwa ibn Zubayr mu ne alxulays keroog bi mu àggee fa saaxa alxulaysu fa qaala halakat Qurayshun wa rabbul Kaaba inna alqawma innama ataw ummaara fa mu toll gis jullit ñi am na ci riwaayu imaam albuxaari bi dane dañ ci doon tegaale di def talbiya labbayk allahumma labbayk bi ñu gisee lool ak li nga xamante ni nii mooy gëléem yéeg xar yañ fa war a <coughs> rendi ah mu daldi gis loolu la dafa dafa dafa jaaxle dafa jaaxle lan la def mu daldi yuuxu sa kaw ne halakat Quraysh wa rabbul Kaaba Quraysh de daldi nay alku wat naa ko ci boroom Kaaba ji inna al qawma innama ataw umara ñii ma gis dañoo ñëw umra leen jóg waaye xare taxu a jóg ci riwaaye boobu bu imaam Urwa boobu nekk ci alxaakim nee na fa mu toll wax lool ca la ko yonent bi alayhi salaatu dégg daal koy tontu ne ko ajal yaa axaa bani kinaana fa a'limhum bi daalik yonent bi alayhi salaatu wassalaam dégg mu naan halakat Quraysh Quraysh toskare nañ wa rabbil kaaba wat naa ko ci borom kaaba gi man alxulays ndax ñii kat Quraysh dañoo foog ne xaree leen tax a jóg waaye ñii dañoo ñëw ngir umra yonent bi alayhi salaatu wassalaam dégg na ko ah, ajal ah, kay axaa bani kinaana yow mbokk waa banoo kinaana fa a'limhum demal nga xamal leen bi daalika ci loolu ko ne ñun xare taxu ñoo jóg gisoon nañu ci riwaaye imaam al uh, isxaaq bi rahmatullah alayhi que ne waa Quraysh dañ ko ñàkke teggin jàppe ko comme kuy wax ak benn lamdaa xanaa sax lamdaa sax diñ ko xaw suturaal ñu naan ko ijlis innama anta arabiyun la ilma lak waaye yow alxulaysi demal toog yow doo dara dul ab kaw kaw boo xam ne xamul tus nga illettré bu bon nga xamoo dara nandoo sax li nga xam ne mooy politique mooy ne yow dara xamoo ko waaye waxu waa Quraysh jooju naroon naa indi incident diplomatique bu grave entre Quraysh wa xulafa'uhum min al ahabish incident diplomatique bu ngand la naroon a indi ndax gis nañ nim réagir woon ba menacer leen bu ñu bàyyiwul yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu dem àgg ci kaaba gi comme ñi ko ñépp di defe xam nga riwaaye yi waxoon naa la imaam al Buxaari raxmatullah alayhi soloo ko ah moo tax ci riwaaye imaam al Buxaari sub nee bi mu gisee nit ñi moom al Hulays maa yanbaghi li haa'ulaa'i an yusaddu anil bayt mu ne maa subhaanallah mooy mooy li mu gis a ko jaaxal waay waay subhaanallah waay waay warul waay ñii ñuy dox seen digganteeg néeg bii waaye gis nañ ni mu jëwoon ginnaaw gi ba léegi ci riwaaye imaam ibn Isxaaq gisoon nañu mu daldi ñu dool di yónni nag ki nga xam ne mooy Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi muy Seydina Urwa moom mujj na tuub mooy budaylum nu warqa mujj na tuub a waa jii nii seydina Urwat ibn Mas'ud ath-Thaqafi waaye jamono ji ci diiney waa Quraysh ak waa Thaqif la ne woon muy di jaamu Laat ak Manaat ak ñooñu seen yàlla yooyu minal awthaan at-taaghiya seen idol yu bon yoo yële lañ doon jaam gis nañ moom bi mu ñëwee waa Quraysh di ko yónni dafa jël ay gage ay garantie ci ñoom ba pare ndax gis na ne Quraysh ñi fa dem mu ne leen gis naa ne ñi ngeen yebal yépp bi ñu ñëwee li ngeen leen wax ñàkk teggin yi ngeen leen wax ak ni ngeen leen yiire man nag loolu laay bañ alastumul walid wa anal walad est-ce que sama waajur samay waaju seen may waajur man ma nekk seen doom ndax yaayam ci ñoom la jóge woon waa Quraysh ak lim leen wax yépp wan leen tamit bon foi wam ndax nag jóge Taayif ba fii ngir jàppale leen ndax dama dégg ne menace ak leen di dal si am ñoo xam ne convaincre naa leen ñu dem ba ci yoon wi dëpp ma daal di jël sama njaboot ak ñi ma dëkkal ñi ma ñi ma déggal indi leen loolu noonu ah ku mel noonu mënuñu koo tuumaal moo tax waa Quraysh mu mujj mu ne leen ndax man dama nekk ci yéen ku ñuy tuumaal ñu ne ko izhab falasta indana bi muttaham demal ndax yow bo neewoo ci ñun ci ku ñu tuumaal loolu foofu lañ yemoon ah muy kon waa Quraysh daal li koy jox aval ñun nag riwaaya bii lañ taamu lañ tàmm muy bu imaam Ibn Isaaq bi waaye wax naa la comme ni ma la ko waxee sànq te yàgg koo wax imaam al Buxaari soloo na ko moom ci riwaayam ci baabu shuruuti fi l jihaadi wal musaalahati maa ahli al harb wa kitaabati shuruut ci buntu boobale ci kitaabu shuruut ci saxiixu imaamul Buxaari moom ki mu njëkk a tudd ne moo njëkk dem mooy Urwatu ibn Mas'ud non bu day Budayl ibn Warqa moo njëkk a dem ginnaaw Budayl ibn Warqa Urwa ibn Mas'ud daldi dem ginnaaw Urwa al-Hulays dem waaye al moom tuddul turam exactement dane rekk benn waay fa qaama rajulun min Bani Kinaana te kooku mooy Budayl ibn Warqa ginnaaw gi ke mu ñetteel mu daldi ñetteel mu daldi ñeenteel mikraz ginnaaw gi mu ne fa qaama rajulun minhum yuqaalu lahu mikraz ibn hafs ñun nag gisoon nañ ne ci riwaay imaam ibn isxaaq bi ki njëkkoon a dem foofu moo ko bokkul ak buxaari mooy budayl ibn warqa waaye ginnaaw budayl ibn warqa foofu la wute bi am mooy riwaaye imaam ibn Isxaaq da cee teg ne ki nga xam ne moo ci teg woon moo doon Mikraz ibn Hafs ginnaaw gi al-Hulays ibn Alqama ginnaaw gi Urwa ibn Mas'ud te loolu moom lañ ne woon ci riwaaye boobu kon bi nga xamante ne nii kon ci la waa Quraysh yónni beneen émissaire muy quatrième émissaire bi Seydina Urwa ibn Mas'ud mu am ay garantie ci ñoom bañ ne ko demal biita bi muy dem bu ñu fàttale ko woon neewoon na leen inna hadha fa inna hadha ar-rajul qad 'arada lakum khuttata rushdin iqbaluha wa da'u niyatihi neewoon na leen góor gi kat man li ma fi déggagul comme li mu waxoon Budaylum na war ko ne man waa Quraysh buñ bëggee maadattuhum mudda wa yaxullu bayni wa bayna naas ba nim jeexe ma am ak ñoom trêve ab gii ab ab ab diir ñu ñu jóge nag sama diggante nit ñi ñu bàyyi maa ngi ñi Urwa nag dégg na yooyu yëpp mu ne leen nag góor gii de alayhi salaatu wassalaam li mu leen proposé gaaral leen ko ah loolu accord bu baax la de iqbaluha nangu leen ko yéen samay mbokk wada'uni waaye bàyyi leen ma nag aatihi ma dikkal ko léegi ñu ne woon ba mu ko dikkalee moom se moom Urwa ibn Mas'ud lan la fa deme kon waa Quraysh jox nañ ko digal ne ko ittee demal nga dikkal ko léegi nag kon ñu ngi continuer ba léegi ci riwaaya imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar di riwaaya imaam az-Zuhri mu jële ko ci seydina Urwa ibn Zubayr moom mu daal di koy jële ci al-Miswar ibn Maxrama ak Marwaan ibn al-Hakam te wax naa la même càllale boobu moo nekk ci xadiisu imaam al-Buxaari biñ la junj sànq ci kitaab baabu shuruut ci kitaabu shuruut baabu shuruut fil jihaad ila aaxiril baab kon bi mu ko dikkalee fa ja'ala yukallimu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu agsi jóge ci Quraysh ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di daldi wax ak moom ah fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam naxwan min qawlihi li Budayl yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy wax lu mel ni lim wax Budayl ibn Warqa mooy ñun xare taxu ñoo ñun li ñu indi mooy dañoo ñëw ngir ziyaar ci kaaba gi màggal li nga xam ne mooy ormaay kaaba gi waaye ñun xare taxu ñoo jóg mu wax leen lu mel noonu fa qaala Urwa inda zalik léegi nag bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxee loolu moom Urwa ibn Mas'ud mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ay Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in istasalta amra qawmik hal sami'ta bi ahadin min al-arab ihta ijtaaxa ahlahu qablak wa in takun al-uxraa fa inni wallaahi laa araa wujuuhan wa inni la araa ashwaaban min annaasi xaliqan an yafirruu wa yada'uuk Urwa nag yemul foofu xam nga ñële yonent ma lay saar saam dalee na wax loolu ñu dëpp Urwa nag continuer ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay Muhammad yow yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mais yow seetu xoolal rek yow boo déjjati woon sa mbiru waa waa waa waa ñoom ñii di Quraysh boo fi jële woon fi est-ce que yow mas ngaa dégg kenn ci arab yi mas ngaa dégg ci arab yi ku jiitu ci arab yi ku mas a def loolu alak ay ñoñam hal sami'ta bi ahadin min al arabi jtaaha ahlahu qablak est-ce que mas ngaa dégg kenn ci sa ci arab yi koo xam ne dafa alak ay ñoñam loolu mas nga koo dégg ça serait une première te yaa ko fi njëkk a def wa in takun al ukhra loolu mooy bu dee yàlla noot ba ba ba ñoom li ñu fi li ñu fi newoon yépp seen maam yi ne woon su ñu ñëw ne fi nga daal di koy dindi te loolu loolu kenn masu koo def xam nga yenn paaye lii lañ lay wax ak ñenn ñu xamul ni comme que ñu bari ci ñun ay jul ñun ñépp ay jullit lañ mais nag xam-xam bi dafa des ñun daanaka diine inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ci lool lañu ne mooy ne daal ñun dañoo fekkoon suñuy maam di doxale nii ñun nag ñu judd ñëw topp ci seeni tànk seeni jeexital di leen roy ci loolu loolu koo ko seet en général ci loolu la ne loolu nag mooy ki nga xam ne day topp nit sans mu xam kii li muy def fan la tegu est-ce que lii nii dëppoo nag njàngalem yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam nga bari na ci ñun ñun laay wax ndax te monde bi tamit noonu la mel mais ñi ma gën a xam laay wax mooy ñun wolof yi ñun senegale yi mooy lu waay mën a nekk rek en général duñ ci deme xam-xam sama baay daal lii la woon ci tariixa sàngam la ne woon ba ma juddoo ma ne ci doo jéem a sax xalaat leneen mooy même gëstu sax am na ñoo xam ne ñu ëpp ci ñun gëstu sax dañ koy nay def seen bopp ndax foog nañ ne rien que di gëstu da loolu day wane ne yow da ngay en cause mbir mi moo tax boo leen laajee ci affaire yi duñ la mën a tontu. boo leen laajee dara ci liñ ne fi lañ affilé wu boo leen ci laajee ay duñ la mën a tontu ndax ay mariirandoo la ñooñu ak ñi doon wax inna naa aba naa ala umma sorewuñu sauf que ñoom bii nii ci biir lislaam la waaw loolu daal mooy li nga xam ne moo leen wutale ñoom ci kërug mucc gi di l'islam fi nga xam ne boo wommatoo mucc fa lañ ne mais nag buur yàlla déedéet mooy ne nag diine nag du loolu ndax yow bu boobaa mooy nit man naa am ngànt ci erreur bu mu def mais du ne man def na erreur na may naa def erreur garaaw déedéet boo xamee ne lii mu def erreur la doo ko toog kaa inan man kenn ak ku man di doon waaw li ñoom imaamu mun a Maalik ibn Anas doon wax rek boroom ngir bi waaw kullu qawli faqihin waxu boroom xam-xam bu ne boroom xam-xamu fiq mais du fiq kese nii rek fiq biñ xam nii boroom xam-xam buy wax ci diine bu mu man di doon wali yu man di doon ay waxam day am luñ ci mën a jël ak loo xam ne dañ koy delloo loolu ñépp a ci yem amul amul exception ba mu des borom xabru bii di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mooy référence bi ñeneen ñi buñ naan leen référence mooy loolu façon raccourci la mais réellement dëgg-dëgg ki ñuy roy mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi yooyu nag moo tax nit ku xaw yeewu tuuti buur yàlla may na nga gindi ngay gëstu ba gis nag yenn yi ñuy def teguwul fen parce que lii dama siiw nag lool mooy moo tax aada naqaree dindi te aada du rek affaire liñ naan ceddo yi doon def mais ñun dañoo yor suñu lislaam bii dañoo ñëw ba dugal ci suñuy aaday bopp daal di koy solal mubbum lislaam muy cérémonie yi mag ak ay jëfalin doxalin yu ñuy def ndeke daraay diine amu ci yooyu nag bés boo gëstoo xam ne amul cosaan fenn amul cosaan fenn bés boo commencé wax nag gaa yi daal sa ginnaaw sa kaw buñ la amee luñ la wege tuuti dinañ la ne dinañ la ne yow lii de yaa ko fi ma sa def dangaa bëgg a wax yaa dina xam sa baay yow dangaa bëgg a wax ne kon ñi doon def yi yëpp dañoo réer ay waay waay waay diw loo xam ne kenn masu koo def nga ñëw di ko def te loolu loolu demewul noonu kenn masu koo def mooy moom ci ñu mu xam lu baax lii lan lii moo doon cosaan bi mu dem ba réer ndax ay bidaa yu ñuy def léegi nag gën a indi la la la doon sunna gaa yi nag jàppe sunna boobu noonu que ne loolu mooy li tumuranke allahu akbar muy àddina boo xam ne c'est à nga xam ne yusiru tusiru sunna sunna ci boppam moom mooy mujj nekk loo xam ne gariba lu lu tumaranke waaye loolu yonent bi alei salatu salaam waxoon na ko bada islaamu gariban wa sa ya'udu gariban kama bada dafa tàmbale woon ci tumuranke dina delluwaat comme nam tàmbali woon ci tumuranke waa Quraysh Urwa ibn lu mel loolu la wax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam comme que moom yàlla moom moom mooy leer gi yàlla indi ngir mu gindi ñépp c'est sûr que day wuteeg li waa Quraysh rek kese la mais jarul du leen fa yendi mais xam nañu ñu ngi ci cànkute mu biir gu leer nañ moo tax mu yónni ko tàmbalee foofu pour monde bi yépp nag ilaa yawmi diin kon nag loolu ku ko mës a yëkkati lii wax yu mel nii dégg nga ko bu dee ne weg nañu la da Urwa weggum weg yonent bi alayhi salaatu wasallam même bu dee gëmu ko moo tax muy waxee moom nii moo tax mu naan ko ay Muhammadu ara'ayta in istasalta amra qawmik hal sami'ta bi ahadin min al-arabi jtaaha ahlahu qabla mu ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ara waa yow boo dé seetal rek boo déjjatee mbiru waa Quraysh seen lii ñu leen xame seen njaamu seen seen seen seen façon doxalin seen façon ngëm-ngëm yooyu boo ko fi dindee ndax mas ngaa dégg kenn ci arab yi ku mas a alak ku mas a alak ku mas a alak ay ñoño di avant yow mu ne ko nag wa in takal wa in takunil uxra loolu mooy premier bi bu dee nag leneen li moo am mooy waa Quraysh daal di lay noot fa inni wallahi waay waay gis nga bu boobaa wat naa ci yàlla man Urwa laa araa wujuhan wa inni la araa ashwaaban min annaasi xaliqan an yafirru wa yada'uk fekk mu xool gis saxaaba yi nekk ci côté yonent ci maalo saab gis ne bu dee beneen beneen bee am waa bo mooy bu njëkk bi boo nootee waa Quraysh est-ce que mas ngaa gis ay nit ku masa alak ay ñoñam wala boox bu dee beneen bee am mooy waa Quraysh ci boppam daal di lay noot gis nga bu boobaa buñ lay songu ba di la noot gisuma ay xar kanama gis nga ñii nii taxul ñuy wax man li ma gis mooy ashwaaban ñii ay njaxas kese lañu ñii la nii saxaaba yii nii duñu dara ay njaxas lañu mooy ne gis nga seen lii nii unité de façade la lii ay njaxas la ashwaaban minan naas ay njaxas ci ci nit ñi nga àndal te gis nga xaliqan an yafirru wa bu waa Quraysh li tàngal sa kaw buñ la songoon fii mu ne ba nar laa noot ñoo njëkk a ñoom ñéppay daw bàyyi la fi <laughs> loolu la Urwa Urwa wax dañuy daw yow ay njaxasi kese nga fi dajale ñii ma gis gis nga bu la waa Quraysh di noot gisuma fee xar kanam de ñii taxul ñuy wax de bu dee ci ñii nga bëgg a sukkandiku ba foog ne di dëkku Quraysh waa Quraysh buñ lay noot gis nga gaay yi ay ay gaay lañ yoo xam ne ay njaxas lañ ci nit ñi buy tàng ñuy daw bala fi bi mu waxee lool nag fa qaala lahu Abu Bakr sëy na Abu Bakr radiyallahu anhu mu ngi woon ci wetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam Urwa wax lool Seydina Abu Bakar mer ci saase ne ko um sus badral laat anahnu nafirru anhu wa nadaa mi Abu Bakar mer ne ko um badral laat <laughs> ne ko maccal <laughs> bad badral laat mooy seen yàlla ji ngeen di jaamu surtout waa Saqif ak waa Quraysh surtout ñoom laat surtout laat surtout waa Saqif laat mooy yàlla ju afara ay tumul laata wal Uzza ñoom seen yàlla la ju màgg mooy ji gënoon a màgg Seyna Abu Bakar nag daal di mer ci li nga xamante ne nii moom la Urwa wax ne ko ma ne é om um suus badral laat maccal li nga xamante ne mooy laat laat seen yàlla boobu pëyam <laughs> macc ko <laughs> xam nga wax ñi mooy arab yi <laughs> moo tax façon façon xam nga wolof yi ñoom ñu mën a daggal lañu ñu mën a saaga lañu wolof yi moom arab yi am na ñu mel na mu ngi mel ni bu mel nii homme sos sof que Seydina Abu Bakar li mu def nii <laughs> mooy en général arabe yi buñ doon euh, comme li al euh, ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar wax rahmatullah alayhi li mu wax bi muy euh, shara xadiis bi xadiis bii nii ci saxiixul Buxaari rahmatullah alayhi ci nu mu tudd Fathul Baari mu ne al-badru mooy qit'atun tabqa ba'da al-xitaani fi farjil mar'a badr lim ko ne màcc ko mooy. bu ñu bu ñu mooy bu ñuy jongal jigéen liñ ciy dagg li ciy des mooy loolu di des loolu noonu mooy Badr en général nag mu ne en général arab yi ñoom buñ doon ŋàññi kenn mooy euh, buñ doon ŋàññi kenn léeg-léeg mere ko lool ñoom dañ doon wax lool mais pour ñoom dañ doon wax nag mais bu yaayu kooku lañ koy wax xam nga lool mooy rek li wolof yi saaga lool moom c'est du pareil au moo tax bi wolof yiy wax gaa yi dañ koy waxa ah. sauf ko wolof yi ñoom dañ cee am ay xeet yoo xamante ne nii daanaka moom moom ci ñoom rek nga koy dégg c'est vrai que bii xam nga ne bii moo tax mu ne wa kaanat aadatul arabi ash-shatmu bi dhalika lakin bi lafdhil um fa araada abu bakrin fi sabbi urwa bi iqaamati man kaana ya'budu maqaama ummihi <laughs> mu ne arab yi ñoom dañu amoon seen aada buñ doon saaga nit ñu utiliser lii mais bu boobaa dañ naan mooy bosu yaayu kooku xoolal lool xam nga loolu lu kii la <laughs> ah mooy pëyu pëyu yaayam lay lay wax noonu mais arab yi loolu lañ doon wax Seydina Abu Bakar nag waxul lool moom dane moom na ko def bu yàlla bi xam nga boobu moom ci ci orwa moom looloo dina garaaw sax mu saal mu waxoon ko yaayam <laughs> ndax mais man sama yaay garaawul ci ñoom mooy ku nekk ku nekk rek xoolal ku nekk yow li nga gëm ne moom mooy sa yàlla xam nga ne loolu moo la gënal leneen ak keneen imaginer nag ñu ñu ne la loolu noonu kooku noonu parti boobu ci moom màcc ko orwa nag bon léegi léegi Seydina Aboubacar lu tax mu wax ko li mais à place yaay mu ne ko sa yàlla boobu noonu mooy premièrement moo tax mu ne li ko li ko teg mooy eh, li ko li leen Urwa daal di merloo ba di leen tuumaal ne yonent ma alayhi salaam gis nga saxaaba yii sa saxaaba yii nii nii duñu dara buy tàng ñu la fiy bàyyi looloo ko merloo ba moo tax. dafa réagir sur le champ waaw loolu mooy ne moo tax mu ne wa hamalahu ala dhalika ma aghdabahu bihi bi nisbati al muslimina ila al firar li koy mu wax ko lii mooy ne lim leen tuumal di leen askanele ak daw bu tàngee looloo tax léegi <laughs> waaw non Urwa da koo jële kaw quoi daf koo jële kaw mu mer ci mer goo xamante ne nii oh mais kan moo wax li um sus badrallaat anahnu sayna Abu Bakar na ko um sus badrallaat ma ne say yàlla jooju maccal lool ci moom yow anahnu nafirru anhu wa nada'u ñun ñun ñun ñooy daw yonent ñooy daw bàyyi fi yonent bi alayhi salaam bàyyi ko ci ginnaaw ndax dafa tàng ha qaala Urwa ne mais man man mais mais mais man za ne yonent bi alayhi salaam mais ku wax lii kii ma dégg mu wax lii mooy kan ha kii mooy kan man za qaala yonent mi salaam qaalu bokk Abu Bakr saxaaba yi ne woon wet gi ne ko ki wax ki la toon ki la wax lii mooy Abu Bakr Seydina Abu Bakr dangaa bëgg xam ki la ko wax moo la ne om sos badra laat voilà leer naam leerul Urwa loolu noonu la Seydina Abu Bakr a wax aywa waaye léegi nag Urwa mer Urwa ne léegi bi mu xamee ne Seydina Abu Bakar lii lan la lay wan lii dalay wan na tamit ah mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo tegoon ay casque wala dañoo muuroon seen xar kanam yi ba duñ leen xàmmee ndax Urwa xam na Seydina Abu bu baax xam na ko bu baax Seydina Abu Bakar xam na ko bul fàtte ne Seydina Abu Bakar yonent mi alayhi salaam nee na mooy ki gën a xam. askanu arab yi ci arab yi mooy arab ansabul arab moo gënoon a xam filiation arab yi ci euh, arab yi moo ko gënoon a xam comme ni ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi euh, seedeel léegi nag bi nga xamante ne nii euh, ci la wax loolu kii ne mooy li ñuy jaamu mooy mooy loolu moo ci gën a métti orwa quoi man bu ko wowoon sax sama yaay naa xaw a sax kii mais quand même li may jaamu suñu yàlla yi la laa ilaha illa allah ne kon kii kan la man la ñu ne ko xaalu Abu Bakr Abu Bakr moo la wax lii mu ne amaa walladi nafsi bi yadi law laa yadun kaanat laka indi lam ajzika biha la ajabtuka hor wane eh, Seydina Abu Bakar bi mu ko waxee lool mu ne ah ah wallahi maa ngi wàcc yàlla amaa walladi nafsi bi yadi maa ngi wàcc ki nga xamante ni nii sama bakkan man Urwa ibn Mas'ud mu ngi ci bu dul woon ne bu ne yow Abu dafa am njekk loo ma defaloon loo xam ne ba tey bi ma nekk nii fayaguma la ko njekk loolu noonu manuma la koo delloo fayuma la ko ba léegi bu dul woon loolu duma la bàyyi nga dem ak wax ji mooy dinaa la dinaa la wax lu mel ni ma wax waaye nag haa waay waay waay lawlaa yadun kaanat laka indi budul woon njëkk lan ma defaloon lam ajzika ba léegi fayaguma la ko biha la ajabtu ko bu boobu kon kononte kon dinaa la tontu de duma bàyyi sa wax ji ni nga ni nga ni nga ŋàññe suñu yàlla ji wat naa ci ki nga xam ne sama loxo ngi ci bakkanam sama bakkanam ngi ci loxoom kononte kon duma bàyyi mu dem waaw léegi loolu mooy la mooy ne Urwa Seydina Abu Bakar da koo masa euh, euh, dafa masa am benn diya boo xam ne bu mu war a fay diya mooy boo rayee nit indemnité yi ngay war a joxe mais mooy yow nga rey nit wala sa mbokk rey nit nga ne man engagé wu naa nga waxtaan ak mbokk ñooñu ñu bañ a rey waa ji mais nga engagé wu ngir joxe indemnité yooyu ndax ki nga rey waaw léegi nag ah Seydina Aboubacar nag daal di koy dimbal ndax manu ko woon ak kii la Seydina Aboubacar daal di ko ciy dimbali lu bare bare bare comme li imaam Az-Zuhri wax ne lool la woon gaa yi fekk gaa yi di ko dimbali léegi mooy lool mooy diye dafa cher pour nga dajale ko ñii di ko dajale nii di ko di ko dimbalee ay ay ay ay deux ay trois euh, ci ci ci ci lañ ko doon jox Seyna Abou Bakar ñëw jox ko ay dizaine le mu ne ko nag looloo tax gis nga budul woon sa loxo boobu sa jëf jooju nga ma defaloon ba léegi nii fayuma la ko wallaahi duma la bàyyee nga demee noonu waaw wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti maalahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza Allah ñi Seydina Abu Bakar moom la suñu boroom di wax foofu mu ne safara wa sayujannabuha dina ko sori al atqa ki nga xam ne moo gën a ragal yàlla ki ragal yàlla dëgg-dëgg Abu Bakar allazi mi nga xam ne yuutii maalahu day joxe alalam yatazakka ngir fóot boppam moom da koo def ngir yàlla nguur yàlla digal def leen mu def waaw ngir nag nan la jaam bi fóote boppam mooy topp ci li digal yi la sa boroom teg yim la teg na la defal tey bàyyi yim la tere boo ko defee ci topp yàlla ngay fóote sa bopp allazi yuutii maalahu yatazakka mu ne wa maali ahadin nag indahu min ni'matin tujza te amul kenn koo xamante ne nii yow Seydina Abu Bakar daf laa yoreel dara wa maali ahadin indahu min ni'matin tujza amul kenn koo xam ne am na xéewal boo xamante ne nii gum la yoreel la au contraire nit ñu bari ñoo ko yoreel ba ci man nii di wax parce que bu ñu toogee di wax tey hada min fadli siddiq laa lii lépp l'islam bi fi mu toll nii yépp ci ngëneelu seydna abu bakar ak saxaabaan ak saxaaba yi la ndax keroog bu yonent bi yonent bi alayhi salaam li mu def waxuma waxuma li mu def jamono yonent bi alayhi salaam loolu waxuma loolu mais mais lenn bu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina bu matul woon li mu doon umma bi tasaaroo bu umma bi bu matul woon li mu doon ummatu alayhi salaatu salaam tasaaroo waaye ñi gën ci ñu mas a dox ci kaw suuf ginnaaw al anbiya war rusul ñoo tànn ki gën ci ñoom mu daldi leen jiite moom mi nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam daldi woon doyloo ci seen mbiru diine ñu doyloo ko ci seen mbiru àddina wallahi wa kafaahum Allah kon loolu la te ak mbaaxam tegu ko woon rek di way jullit ndax bu doon lool la Urwa mii du ko dimbali waaw du ko dimbali bam naan ko burul woon ama walladhi nafsi bi yadihi lawlaa yadun kaanat laka indi lam ajzika biha la ajabtu wat naa ci ki nga xam ne sama bakkan bii ci loxoom la ne burul woon lan ma defaloon lan ma defaloon ci njekk manu fayu ma la ko ba léegi manu ma la ko delloo te manu ma la ko fay ndax njekk kenn du ko delloo te loolu mooy lu cher la ko defaloo ci jamono joo xamante ne ni bu ko jàppalewul woon làmbaay ñaaw waay waay bu dul woon lool de kon dinaa la tontu ci li nga wax suñu yàlla jii di àllaat waaye nag Jenkes Urwa man Urwa Jenkes umsus Badrallat Jenkes mais t'as la chance yow Abu Bakr bu dul woon nag ma defaloon <laughs> mu ne wa ja'ala yukallimu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa kullama takallama bi lihyatihi mu continuer nag di waxtaan ak yonent mi alayhi salaatu salaam kon côté boobu moom teg na <laughs> loolu moom du ko waxaat moom <laughs> mu continuer di wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne fa la ma axada bi lihyati mu toog nag jàkkaaloo yonent mi alayhi salaam buy waxtaan ak moom mu ngi waxtaan ak moom di jàpp ci sikk mu yonent mi alayhi salaam mooy di jàpp ci sikkim bi di waxtaan ak moom ah arab yi nag mooy ne loolu dañ ko doon def ngir won nit ki jege ñaa jege gum jegeeg moom mooy bu ñu doon waxtaan mooy loolu nekkuloon lu garaaw xam nga instant bii moo tax yi affaire affaire kii la affaire nu mu tudd culture la rek mooy ne ñoom arab yi def lii nii di wax ak kenn nit jàpp ci ba ci ci bi eh, loolu day wane ne da nga ko da kii di ñeewanteeg moom la da nga koo jege lool. li wax ak moom mooy ne kii amoo da mooy daal wane seenum njege waaw seeni jege waale looloo taxoon mu koy def léegi euh, bi muy def nag bi muy def loolu euh, kii ne euh, mu ne wal Mughiratu ibnu Shu'bata qaa'imun ala ra'si rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu as-sayf wa alayhi al-mi'far fa kullamaa ahwaa urwatu biyadihi ilaa lihyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam daraba yadahu bina'li as-sayf wa qaala lahu axir yadaka an lihyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam saa mooy li muy wax ak yonent mi saa saa mi mooy day jàpp ci sikkim bi xëcc tuuti bàyyiwaat mooy du ko xëcc du ko biif mais day kii nii comme ku jàpp leen raay raay bàyyiwaat jàppaat di raay di wax di def loolu mu ne nii def loolu wal Mughira ibn Shu'ba al Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu qa'imun mu ngi taxaw ci côté yonent bi alayhi salaam tiim ko wa ma'ahu sayfu mu ngi yor li nga xamante ni nii mooy jaasi wal mighfar wa al mighfar mu ngi yoroon nit li nga xam ne benn casque bu mu tegoon ci bopp bi yor jaasi tiim yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Urwa ibn di wax ak moom ndax kat émissaire yi ku ñëw lii la ndax c'est pas sûr territoire ennemi yi lañ ne fii ci suufu Makka mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañu ko jege armée wu jusqu'aux dents di xaar ku fi ñëw ñu ngi ñëw di ñëw ay seen émissaires yi ku fi ñëw ba nar def dara ñu dal di lay ngàdd nga xam Seydina al-Mughira ibn mu ngi taxaw ci tiim yonent bi alayhi salaatu wassalaam yor jaaseem saa bu bu Urwat ibn Mas'ud waxee yonent bi alei saatu salaam raayi sikkim bi bàyyi di jëlaat loxo bi di teg saa bu ko defee Urwatu Sayyid euh, euh, euh, al-Mughira ibn Shu'ba daal di jël jaasi jim yoroon cat bi ci suuf ci cat ci suufam di ko dóor teg ko ci loxo ne ko ne ko axir an lixyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne ko hee eh, dama bëgg sa loxo bii ngay laale sikkimu yonent bi alayhi salaatu laa bëgg nga jële ko fi soril sa loxo dindil sa loxo ci sikkimu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii moom ngay laal nii waaw moo tax am na ci benn riwaaya mu ne ko xëccal sa loxo bi ci sikki mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo am na ci beneen riwaaya dane hé axir yadaka an lihyati rasulillah qabla an laa tarjia ilay ma ne sa loxo bi ngay laal sikki mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laa bëgg mu dagg laa mu dagg mu dakk arrêteel sa loxo bi ngay laal sikki mu yonent bi alayhi salaatu salaam balaa ngay nga koy defar sa loxo bi du agsiwaat ci yow mooy ma dagg sa loxo bi léegi laay defal sama jaasi ji ma yor Urwa ne Urwa ne waa kii moom mooy kan mu ne fa rafa'a Urwa ra'sa fa qaala man haadha Urwa bi waa waxee lool mooy comme que casque la sol mu yëkkati boppam te daleen leen tiim ne mais man hada kii kan la qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko al-Mughira ibn Shu'ba ne ko kii de mooy al-Mughira ibn Shu'ba am na ci beneen riwaay dana ko ibn axi kii sa doomi mbokk bi la di al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi mu waxee lool mu ne ko ay xudar alastu as'a fi ghadratik al-Mughira Urwa nijaayam la Urwa te Urwa nijaayam la eh, xamul woon ne nag moom la mu ne ya Urwa kii al-Mughira mooy moo yow yaa taxaw ñii di ñuy wax ngay jël jaasi di ko dóor sama loxo bi catu jaasi ji naan ma teggeel xëccal sa loxo balaa nga koy xëccaat ci si ki mu yonent bi alei satu salaam balaa nga koy xëccaat doo fa fekk loxo yow la ay xuda ay yow workat bu mag bi ah yow yaa ne nii alastu asan fii xadrati yow est ma newul ne man Urwa dama maa dox ci sa trahison bu mag bi fi def ma endossé lépp awoon am na ci benn riwaaya am na ci benn riwaaya moom dane ci riwaaya imaam Ibn Ishaq beneen dane Urwa dane ko maa afadaka wa aghlazak ana kan moo la dina bon xol gin laa bon gin laa tar mer yow al-Mughira yow Hmm. ñuy wax ga may ne ko yow est ce que parewu ci fay sa bor sa wor gi nga waroon démb kese hein man démb kese laa pare ci fay sa bor bi nga def ndax la lu tax muy wax lool ndax al-Mughira ibn Shu'ba ah dafa masa faat nit tarool dinañ ci ñëw gin koo yaatal léegi bu ñuy def tarjamaam te moom la def nii léegi insha allahu taala kon mooy dañuy taxawandi nii nii nii nii dinañ ko àggale léegi insha allah wala bii di ñëw kon kan moo doon dóor lo jaasi ci loxo Urwat ibn Mas'ud naan ko xëccal sa loxo bi laata ngay ñëwaat dootoo fi fekk ci sikk mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam laata ngay ñàkkaat ngay xëcc doo fa fekk loxo nga ñàkk kook mooy Seydina al mu laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko mii kii kan la sol casque mu ne ko sa doomi mbokk bi kii mooy al-Mughira ibn Shu'ba moo tuddoon al-Mughira al ibn Shu'bata ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik ibn Ka'b ibn Amr ibn Sa'd ibn Awf ibn Qayqasi ath-Thaqafi Abu Isa ak Abu Muhammad dañ koy dàkkantale Abu Isa dañ koy dàkkantale Abu Muhammad waaye dañ koy dàkkantale Abu Abdillah looloo doon turam di al-Mughira di doomu ku ñuy wax Shu'ba Shu'ba moomu di doomi Abi Amir Abi Amir boobu di doomi ku ñuy wax Mas'ud Mas'ud di doomi Mu'attib muy dem ba ci waa Thaqif ci waa Thaqif la bokkoon comme Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi moom nag euh, Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom mu ngi tuub laata umratul Hudaybiya laata ci sixième année bi ci umratul Hudaybiya ci la tuub moom nag histoire am lu doy waar la ak ni tuube ndax comme ni nga xam ne noonu la ku mel ni imaam al-Waaqidi nettalee te imaam al bi mooy ne dëgërul waaye Ibn al-Kalbi na ko waaye seen nettali yooyu dafa am cosaan ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi ci nettali bi muy nettali ci mbiru umratul Xudaybiya gazwatul Xudaybiya cosaanu nettali bi ñuy wax mu nga fa imaam al-Waaqidi na ko imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi daal dina koy tudd imaam ibn Hisham tamit daal dina koy tudd imaam ibn Hisham moom it daal dina koy tudd moo tax imaam ibn Hisham moom li mu ko wax dafa gàtt te dinañ ñëw ci wax jooju nañ ñëw ci riwaay bi nga xam ne moo gën a gudd muy riwaay imaam al-Waaqidi wax naa la Abul Aswad non imaam Ibn al-Kalbi ko te cosaanu xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi imaam al-Waaqidi mu ko jële ci Seydina al-Mughira mooy ci càllaleem ba ci al-Mughira ibn Shu'ba mu ne qaala al-Mughira ibn Shu'ba mu ne al-Mughira ibn Shu'ba nee na kunna mutamassikiina bi diinina wa nahnu sadanatu Laat fa uraani law ra'aytu qawmana qad aslamuu maa tabi'tuhum mu ne ñun nag mu ne ñun de dañoo nekkoon ñun ñun dañu nekkoon ñoo xam ne ñu moyoon ci suñu diine yi lañu wa kunna sadanatul laat te ñun ñoo doon toppatoo suñu yàlla joo jële ne woon saqiif di àll at ñoo ne woon lee gardiens du temple bi nga xam ne falañ defoon suñu yàlla ju mag joojale di laat di ko toppatoo di ko diwa ka raaya ka cuuraaya ka parfum ngir gaay buñ ñëwee gina gina gina dagg ci laat waaw ñoom it ñu koy gina gëm mu ngi mel ni boo gisee gaay yor xërëm yi rekk ak garab yi ñuy sotti soow yi yooyu yépp ñoo ko def waaye luñ ciy gina def di gina gëm mbir mi te ñoom ñoom la bu ñu toogoon dara du fa am mu ne kon ñun dañu newoon ñoo xam ne dañoo moyoon téye bu baax suñu diine wa nahnu te ñun sadanatullah nee na man gisoon naa sama bopp taj amoon naa yi man li ma li nga xam ne moom laa façon tamul leer ma mooy ne bu ma gisoon samay ñoñ sax dugg ci lislaam man duma leen topp ci diine jii ma fekk samay maam laay ne muy abadatul awthan di jaamu li nga xam ne mooy xërëm yi ñoom laat ak manaat ak gaayoo yële mu ne fa ajmaa nafarun min bani malik al wufuda ala al muqawqis wa ihdaaha wa ihdaa'i hadaaya mu ne nag benn bés benn mbooloo ci waa bani malik te dëkkoon saqiif taif sama mbokk yi bëggoona dem fi nga xam ne mooy al iskandariya fële ca Égypte ngir gisi seen buur ba di Muqawqis ngir ñu dem ci al Muqawqis joxaale ko li nga xamante ne def fa délégation dem fa waaye joxaale ko li nga xamante ne nii mooy ay hadiya mu ne fa ajmaatul alxuruj maahum léegi nag ma jël décision fas yéene ànd ak ñoom ndax al-Mughira ibn Shu'ba moom bokkul woon ci waa Banu Malik ñii moo tax dina ko wax léegi nee ma jël décision bëgg ànd ak ñoom fasta shartu ammi Urwa ibn Mas'ud nee na bi ma waree bëggee def lool nag ma daal di ciy waxtaan nag consulter am nii sama baay tex Urwa ibn Mas'ud di Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi fa mu ne ma déedéet boo ma déggalee daal bul ànd ak ñoom waa lu tax xanaa kay nit koo xam ne gis na ñi mu dëkkal bëgg entreprendre benn voyage boo xam ne ab buur lañuy ñuy seeti joxaale ko ay cadeau ma bëgg cee ànd nga ne ma lu déedéet xanaa kay ku la ne déet dina la wax lu tax mu ne ko laysa ma'aka min bani abika ahad fa abaytu wa sirtu ma'ahum nee na nag sama bàyyi tax boobu Urwatu ibn Mas'ud fi mu ko teg mooy ne parce ñii nga nar a àndal ñoowu neen la yow yaa leen nar rax àndoo kenn ci sa doomi bàyyi nee na bi ma waxee lool fa abaytu ma daal di bañ wa sirtu maahum ma dox ànd ñoom mu ne wama maahum min al axlaafi gayri fekk al-Mughira ibn Shu'ba moom ci fi mu bokk amul kenn koo xamante ne nii nga xam ne allié la ñoon yu mag tamit ci waa banu Malik te mooy fi mu bokk amul kenn ci ñoom koo xam ne moo àndoon ak moom mu ne xatta daxal naa al iskandariya ñu daal di dem ba àgg Alexandrie fële ci Égypte mu ne ñu fekk al Muqawqis mu ngi toog ci benn kiwam bu yaatu ñu keral ko ci géej gi noonu ci buntu géej gi mooy ci tafes gi sorewul noonu mil ni rek xam naa ay kabanoo yooyu mais nag yi muur buur yi la mu daal di fay ne nee bi ma bi ñu rombee foofu comme que gaal ngay jël nee na ma daal di romb man ma ñëw romb fi nga xamante ni moom fa la newoon mais loolu neexu ko ni ma ko rombe nee mu daal di laaj ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di ma laaj yow xanaa xamoo zone bi nga dugg zone protégée buur bi nekk fii ci station